kon bu ñu nee gannaaw bu fajar fenkee sib nañu naafila ba mu des yow ñu la wax xamal ne dañuy naafi la ba jant bi tàmbalee fenk waaye bu jant bi tàmbalee fenk moom day lay doon jant bi tàmbalee fenke ba lépp di génn ci biti la day araam bu jant bi fenkee ba lépp génn ci biti nag ñu dellu sibati naafila ba ba muy yëkkatiku lu tolloog ñetti meetar ci sa xoolub bët bu jant bi fenkee nag ba nga xam ne boo dee xool ci sa bët war naa yëkkatiku lu toll ne ñetti meetar foofu nag la sib ga yem wala sax julli yoo war tàmbalee jëm ca kaw ba tey gannaaw boo sëlmalee takkusaan la fa dale ba jant bi tàmbalee so dañuy sib ku fa naafila ba jant bi tàmbalee so te lépp dugagut moom day weesu sib naafila araam lay doon ba jant bi so ba noppi ba jant bi soyee ba noppi itam bu dee ci yoonu Malik li fay julleegoo timis dañuy sib naafila boo xasee jul timis ba nag naafila door a dagan foofu nag nga seetlu ne julleeg néew du ak naafi naafila fardu kifaaya la fardu ki fardu kifaaya mooy loo xam ne bu ko ñenn ñi defee rek mu doy waaye bu ko ñëpp bokkee seetaan ñëpp bokk am bakkaar waaye moom jullit néew dañ ko naafi la ci ay waxtu nga xam ne waxtu wu ñu araamale naafila araamal ca jullee ca néew waxtu wu ñu sibe naafila itam dal di cay sib jullee cëb néew lu may nag gannaaw takkusaan moom daañu maye ku ci jullee ab néew li feeg muxtaarum takkusaan di jeex ba tey gannaaw julli suba it daañu maye ku jullee ab néew ba muxtaarum suba jeex su muxtaarum suba jeexee nag daroo yu wa des ba tey ñu sib jullee ab néew mu yem ak naafila kese kon nag koo xam ne am néewam da koy waajal gannaaw takkusaan war na cee farlu ba bu sëlma takkusaan dal ci jublu fa saasay saasa bala muxtaarum takkusaan a jeex muxtaarum takkusaan waxoon nañ ne mi ngi yem ci bu takkusaan yi suuf jotee kër yi jàppaloo ba nga xam naaj yi weexatut ni weexe woon ci digg bëccëg bi waaye nag mu jàppale foofu ne su fekkee ni néew ba kat ku ko toppatoowut jébal ko boroomam mu daal di soppiku kon sifatuñu wenn waxtu araamaltuñu wenn waxtu bu ñu nee gannaaw takkusaan sib nañu naafila nag kenn ku ne àtte bopp lay amee mooy rek kenn ku ne bu xasee sëlmal takkusaan la ñuy sib ci moom mu naafila waaye bu ñëwoon ci jàkka ji fekk ñoom ñu julli ba sëlmal du tee ndegam waxtu yaatu na mën naa naafi la waaye loola dawal la njëkk takkusaan su ko defee nag bu ko séesal ma takkusaan moom ñu sib mu teg ca genn la ba tey bu dee ci yoonu Malik bu ilimaan xasee ñëw ba toog ci minbar bi waaye tàmbalee gu ba xutba danañu sib ko tàmbali ak naafila su fekkee fekkoon na nag mu tàmbalee naafi la day gaaw rekk àggale ko bu dee ci gis-gisu waa Maalik moom su ilimaan tàmbalee xutba naafila day araam ndax dañuy jàpp ne xutba bi farata la déglu farata la kon nag kenn du soxla woo la bay bàyyi farata addis yi nga xam ne nag ñooy digle naafila ci waxtu wi ilimaan di ba waa Malik dafa am nu ñu ko jise moo tax daal boo nekkee ci ngirum Malik moom bu ilimaan xasee ñëw ba toog ci minbar bu sos ak la bu fekkee nag ba ilimaan di ñëw daa fekkoon yow nga tàmbalee la kon ngay gaaw rek àggale ko donte tàmbali naa ba itam bu mu tax nga dagg naafila ga ndax yow fekkoon na nga tàmbali waaye jamono yamul xutba moom bu dee ci yoonu Malik day araam nga ñëw daal di tàmbali julli déedéet da nga war a toog rek déglu xutba ba boo gisee nag kuy julli ci yooyu jamono da nga jàpp ne xam na ko dafa bokkut ak waa Malik gis-gis da koy bàyyi rek ca lam nekk xam ne lislaam moom dafa yaatu kenn ku ne aku dégginam ak kenn ku ne fa mu topp ñun ñi nga xam ne daal Sëñ Tuubaa danoo dénk jàpp ci li wér ci téere Maalik yi ne moom buñ ko gisoon sax muy def lu wóoteeg loola it buñ ko caroy nañ xam ne ak jagleem la kon nun faaw nañu jéem a xam rek la wér ca yoonu al imaamu Maalik nu tënku ca fas yéene yéene ndigalul sëriñ bi ku nu gis nag muy jëfe leneen gise leneen it duñ ko ca wax dara duñ ko diingat duñ ko sikkal danay jàpp ca lanu jàpp rek te bàyyi ko moom it ca la jàpp ba tey gannaaw bu ñu julli jumaa ba sëlmal te ilimaan génn gut sib nañu ko naafila waaye nag bu ilimaan génnee mbaa boog bu sëlmalee léegi génn xaj na fi xëy na daa am lu tax génn gud rek yooyu jamono kon mënees naa naafila li alquran wax ne fa ida qudiyati salaatu fantashiru fi l ard wabtahu min fadlillah ni laaye ji waxe mel ne day war bu ñu sëlmalee rek ñépp daal di génn kenn suñu faa toog dinaa fi la déedéet loolu mu ne fantashiro fil ard day wane ne ndegam julli gi nopp na rek am ngeen sañ-sañu génn nag de wuti wërsëgu àdduna bi laaya bi wàcc rek boobu dafa fekk ñu daa jiital julli gi mujje xutba bi naka yonent bi julli ba noppi nag di xutba ñu dégg am njëgg ak si ci dëkk bi njëgg mooy ñu indi marchandise di ko jaay ñu doon julli daal di génn rek dem ci njëgg ma bàyyi fi yonent bi rek mu taxaw noonu di ba loolu nag la yàlla aay ne leen su lépp jeexee julli gi jeex xutba bi jeex nag ngeen door a génn waaye bu leen defat noonu ngeen def muy wa isaara aw tijaratan aw lahwanin faddu ilayha wa tarakuuka qaa'ima qul ma inda xayru min wa min attijaara xayru rasiqin dafa am ay waxin yoo xam ne ci arab ci zahir day nuru ak digle fekk na dañ caa jublu ak daganal wane ne sañ nga loola léeg sax ñu wax luy nur ak digle te jublu ci ak tëkkoo ak yeneen yu na mel faslu li ab dog la fi shuruti salaati ci sarti julli wa shurutu salaati sarti julli tahaaratul xadasi mooy laabuk xadas wa tahaaratul xabasi ak laabuk xabas minal badani ci yaram wa wa taw bi ak malaan ma wal makaani ak béréb ba wa satrul awrati ak suturaal awra wa istiqbaalul xiblati ak jublu xibla wa tarkul kalaami ak bàyyi wax wa tarkul afaali ak bàyyi jëf ya al kathirati yi aji bari dangam wax na waxtu julli ma daal ñëw ci jëmmi julli ci boppam julli dafa am sart yoo xam ne mooy tax mu war am sart yoo xam ne mooy tax mu wér sart yi koy tax a maanaam yi tax julli war jëmm ji mooy mu dugg ci lislaam ndaxam sax nee nañu yéefar yi bu ëllëgee daañu leen buggal ci ñàkk julli waaye nag koo xam duggoo ci lislaam moom boo jullee itam du baax moo tax kon jëmm ji dugg ci lislaam mooy tax julli war ko war goo xam ne bu ko defee mu wér jaanam wàcc kenn du ko ca mbugal bu ëllëgee ñaareel ba mooy kàllafe gone dañoo sopp rek bu amee juróom-ñaari at ñu digal ko julli su bañee itam du tax ñu dóor ko su amee fukki at nag moom ñu sopp ñu koy digal julli te bu bañee ñu dóor ko dóor yoo xam ne du metti bopp ndegam yaakaar nañ ne dóoree dana ci am njariñ sartu ñetteel bi mooy mu amee xel bu fekkee dafa dof kon julli wàcc na ko su doon xam sax te dara ci waxtu wa bu waxtu wa jeex mbaa fa xamtale jeexe sax mënu faa laab am ca baraka ci julli ga googa julli wàcc na ko bu ko fayeti mukk mukk wàcc na ko sartu ñeenteel bi mooy bu dee jigéen mu bañ a ame dereti mbërëk bañ a ame dereti wasin su ko see amee kenn ci yaari deret yooyu rek moom jigéen ji julli waru ko araam na ci moom sax mu def ko bi ci mujj nag mooy waxtu wa jot su waxtu wi jotut julli warut te araam na sax julli te wóor la ne waxtu wa jotut am na ñu ci yokk nag ne bala laa jullee wara a yëg ne yàlla yónni woon na ab yonante muy woote lislaam waaye koo xam ne fa nga nekk ci àdduna dund nga fa ba dee fa te mës laa yëg ne yàlla yónni na ab yonante te julli bokk ci yam santaane kooka desu ko teg dara dara de su ko jàppe dara itam bu ëllëgee sart yi mu tudd nag moom mi taalif mooy sart tax julli gaa wér julli balaa wér faw kooka day amee laabug xadas ak xabas ku ci nekk leeraloon nanu ko bu baax a baax xabas mooy jëmmi sobe mooy balaa julli na wóor ne senn sobe nekkul ci yaramam wala ci ay yéreem walla ci place ba muy julee ci kaw nag mooy sobe su mën a tàggool waaye waxoon nañ ne sobe soo xam ne yàllaa ko booleeg moom neexutu tàggool rek mën na koo julliwaale dara nekku ca laabu xadas nag waxoon nanu ne jëmmi xadas am toj lañ koy firee waaye mooy ak ñàkk laab goo xam ne boo ko làmbee doo ko daj boo ko xoolee doo ko gis waaye nag mi ngi ci jëmm ji te bala ñoo jàpp ne ñàkk laab googu deñ na mu def kenn ci yett mooy bu ko sangu farata waree mu sangu farata bu ko jàpp waree mu jàpp bu amee ngànt nag door a tiim yett yi lu ko ci war tam def ko rek dal nay am laabu xadas yaari laab yooyu nag mënta ñàkk ci kuy julli waxoon nañ ne laabu xadas gi moom bu ko fàttee itam du tax julli ga baax ki mu fàttee jàpp ba julli mbaa mu fàttee sangu farata ba julli mbaa mu fàttee tiim ba julli julli ga du baax laab ci jëmmi sobe muy xabas nag moom waxoon nañ ne su ko fàttalikoo rek julliwaale sobe set tay ko te mënaan tàggook moom la julli ga yàqu waaye su fekkoon ne da ko fàtte ba julliwaale sobe sa julli ga baax na daañu sopp rek fekkee waxtu wa jeexut te mën a tàggoog sobe sa mu tàggoog sobe sa te baamu julli ga kon tudd na ñaari sart ñetteel bi mooy suturaal awra daañu wax lan mooy awra kuy julli ku ne la war a sàng ci yaramam na ko sàng ba mu daj te sànge ko lu tal te set niñ ko xewoon léegi ñeenteel bi mooy jublu xibla xibla mooy bu fekkee dangaa ngaa nekk Makka mbaala kóor nga xam ne mën ngaa jublu jëmmi kaaba gi kon jublu jëmmi kaaba ga mooy xibla ga mënta ñàkk bu fekkee nag nekkoo ca Makka nekkoo ci la ko wër boo jubloo wet ga nga xam ne ca la kaaba ga féete rek li ki nun ñi fi nekk buñ jubloo fi kaaba gi féete rek mu daldi doy sart bi ci mujj nag mooy mu bañ a def dara loo xam ne dafa mënta ànd ak julli mel ne julli di wax wax ju bokkul ci julli ga te tey ko mbaa julli di jëf jëf ju bokkul ci julli ga te tey ko bu dee julli wax wax joo xam ne bokkul ci julli ga te tey ko julli gi day yàqu su fekkee teyu ko nag mu sujjóot ba'da salaam daañu wax lan mooy ba'da salaam bu dee julli jëf ci biir julli ga yu bari yoo xam ne bokkul ci xeetu julli ni ki muy julli di dox ba ca kanamam mu arrière ba ca gannaawam muy xibla sax waaye day doxal ko rek loolu bu baree julli gi daal di yàqu jëpp jëf jum bari daal joo xam ne bokkul ci xeetu julli rek julli gi daal yàqu xëy na ñu mën koo takk ci wax ne bu dee julli ñu gis ko muy def loo xam ne bokkul ci xeetu julli te loolee mu baril ko ba nga xam ne ku ko seen wax ne waaw xanaa kii julli wut su boobaa kon mu ngay jëf jëf yu bari yu bokkul ci julli julli ga daal di yàqu su fekkee nag dafa jëf lu bokk ci xeetu julli mel ne rukkoo mbaa sujjóot mbaa yeneen nag xam loolu ci xeetu jul la bokk fa mu ko def koy dafa dëkkul rek waaye ci xeetu jul la bokk daana ko àtte ci kanam ci bunt bi mujj ci téere bi waa awratu rajuli awray góor maa la nga xam ne bay na surati nekk na diggante jumbax ila rukkubati ba ca batiwoom ba bu dee góor moom awraam ji nga xam ne war na koo sàng bu dee julli ak bu nekkee foo xam ne ku bokkut ak muy séyal mën na ko faa fekk loola mooy di tàmbalee jumba xam ba ci bëti moom na ko sàng te sànge ko lu tal ba dara du ca feeñ wal mar atu jigéen nag kulluha léppam xawratun awra la maa xadal wajha ndare kanam ga wal kaffay ak yaari teng ya jigéen moom léppam awra la lépp la war a sàng ba des kanamam ak yaari tengam maanaam bu dee juli wala muy génn wala mu nekk foo xam ne ab jaambur bu góor mën na ko faa fekk kon daa war a sàng lépp yaramam ba mu des kanam nga ak teng ya kanam gi waxoon nañ ne tu aajowoo mu di ko muur lu may mu ragal ne góor ña romb mbaa ña muy fekki mbaa ña koy gis daañu ci am fitna góor ñi itam ku ci ne sañ naa xool kanamu jigéen ji su fekkee ne moom muy xool jublu ca ak bànneexu te it ragalu ca fitna wattu karaxu def na sib asalaatu julli fi saraawili ci tubéy illaa isa kaana ndare ndem nekk na fawqahaa ci kawam waaye daa mel ne fawqahoo moo gën a yell shay'un dara daa wax ne buñ nee góor awraam mi ngi tàmbalee ci jumbax rek yem ci bëti woom day mel ne bu solee tubéy kese ñoddi ko ba mu ëmb jumbax ba te jot bëti woom yi rek mën naa julli ndax mën naa julli bu jullee itam julli ko baax waaye dañoo bëgg bu dee julli sàmm teggiin sol yére yu mat te jot te jekk ndax sàmm ormay boromam bi taxaw ci kanamam moo tax ñu sib mu jullee tubéy kese kese te dara nekkul ci kaw maanaam sol leneen ci kaw bëgg nañu mu sol leneen daal rafetal col ga ngir yàlla wa man tanajjasa ku sobewu taw bu xoo malaanam wala may jitte amut taw ban malaan xayrahu mudul moom walla muy jitte amut ma an ndox yaxsiluhu moom dana ko raxase bi ci moom aw lam yakun wala nekkut xindahoo fa moom maa loo xam ne yàlla basu dana ko mën a sol xataa yaxsiluhu ba ba mu koy raxas mooy ba mu koy fóot waxaafa te mu ragal biñ defoon aw muy aw xaafa wala mu ragal xoroojal waqti génn waxtu wa salla kon mu julli bi najaasati yi ànd ak sobeem sax koo xam ne ay yéreem dafa am sobe te amul beneen yére bu mën a sol jullee ko amul it ndox moo xam ne mën na koo fóote sobe si mbaa boog am na ndox mum ko mën a fóote waaye nag bu dee fóot yére boobu du am leneen lum sol ci jamono mi fóot yére bi am sobe mbaa sax am na ndox bu mu ko fóote mën na koo fóot waaye waxtu wa dafa xat ba nga xamee ne bu fi nekkee di ko fóot bëgg a tàggoo sobe si far waxtu wa jeex kon day sàmmoonteeg ormay waxtu yi daal di julliwaale sobe si waxoon na ni sax bu doon julli ba ci biir sobe taq ko niki ki mu rëcc ci kaw rek dal ko waaye waxtu waxat na ba nga xam ne tàggoog sobe sa ñu am ci baraka xaju fa kon dañuy rek ci julli ga wala yaxillu du dagan taqiru salaati yeexe julli ga li adami taharati ngir ñàkk laab wa man faala ku def dalika loolee faqad xasaa kon mooy na rabbahu boroomam nee na kat ñàkk ak laab rekk ni ki sobe nekk ci yaramam te mënta tàggook moom mbaa ay yéreem du tax mu saña a yeexe julli ga bu loolu taxee mu yeexe julli ga bu waxtu wa jàll kon dana gàddu bàkkaar bu mag a mag ndax moom kenn sant ko lu mënut ndega mënta tàggoog sobe si rek na ko julliwaale wa man lam yajid ku amut maa loo xam ne yasturu dana mën a suturaale bi ci moom awratahu awraam sàllaa kon mu julli xoru yaanan mbir mu muy aj rafle koo xam ne amut lum sàngi awraam kon day julli def yaramu neen ndax nit lu mënul rek kenn du ko ko teg bu ñu nee sàng awra daa bokk ci sarti julli day fekk rek kooku am lu mën a sàngi awraam waaye su ko amul rek na julli des yaramu neen su amee nag lu mën a sàngi awraam mu jullite sàngul awraam ngir fàtte fàtte rek tax waaye amoon na lum sàngi awraam kon am nañu ne julli ga moom yàqu na da koy baamu faw faw moo xam waxtu wa jàll na moo xam waxtu wa jàllut ki nga xam ne nag moom daa amutoon lum sàngi awraam mu daal di julli rek sangul awraam mooy ki nga weesu léegi gannaaw ba laata waxtu way jeex bu amee lum sàngi awraam daañu sopp ci moom rek mu sàng awraam te baamu julli ga wa man axtaa ku mooy alqiblata qibla ahaada mu baamu fil waqti ca waxtu wa jublu xibla dañ ko boole woon ci sàrt yi tax julli ga wér kuy julli ba ci biir nag mu yëg ne moom mooy na xibla dañuy seet bu fekkee ne la mooy xibla bariwut kon jégal nañ ko ko na wañeer bi ko ndànk rekk jublu xibla te jàll ci julli ga su fekkee la mu ko mooyee itam bari na waaye moom day gumba ba tey kon gumba ga tax na mu am ngànt du dagg julli ga day jublu xibla rek te julli ga baax na bu dee nag koo xam ne gumba wut te la mooy xibla bari na mu yëg ko ci biir julli gi ne mooy na xibla moom day dagg tàmbaliwaat bu jullee nag ba sëlmal doora yëg ne moom kat mooy na xibla kon bu dee gumba wala muy koo xam ne lam moyoon xibla lu néew la ñooñ ñaar kenn du ci baamu waaye nag koo xam ne gumbawut te lam moyoon xibla dafa bari bu jullee ba sëlmal dóore yët mooy xibla ga kon na baamu ca waxtu wa na baamu ci waxtu wa mooy li feek daroor yu di jeex rek na baamu julli ga te jublu fa war a jublu muy xibla mu des ku fàtte su fekkee ne dafa ñëw ci béréb natt xibla ba ne xibla gi day fee la bu ma dee julli foofa laay jëm ba mu julli nag mu fàtte ko jëm feneen ba tey kooku day baamu rekk ca waxtu wa am na sax ñu wax baamu faawu waaye wax ja gën a daal mooy day baamu rekk ci waxtu bu waxtu wa jàllee du jarati baamu mu des nag koo xam ne daa fàtte woon ne jublu xibla ci boppam bokk na ci sarti julli kooku moom la fàtte dafa rëy te dafa sàggan kooku moom day baamu faaw faaw waxtu wa jàll ak waxtu wa ñàkk jàll ñoo ci yemoo wa kullu iaadatin géppug baamu fil waqti ci waxtu wa fahiya moom fadilatun ngëneel la saa yu ko digalee baamu ci waxtu wa rek na xam ne julli ku njëkk ga baaxoon na dañoo sopp rek mu baamu ci waxtu wa muy ngëneel waaye julli ku njëkk ga baaxoon na su baaxul dañuy wax rek baamu fawu fawu wa kullu lépp loo xam ne tohaadu def na baamu min hu ci moom asalaatu julli ga fil waqti ca waxtu wa laa toxaadu deful baamu min fu ci moom alfaitatu julli guy aji faat wan naafilatu ak naafila bu ñu nee nangam ku ko def digal nañ ko mu baamu ca waxtu wa xamal ne day fekk julli googa mu nekk ca waxtoom rek waaye bu doon julli goo xam ne farata la waaye raw na ba noppi da ko doon fay rek mbaa du woon farata naafila la kon du jar mu di ko baamu niki bu ñu nee ku julliwaale sobe ngir fàtte ba sulmal julli ga baax na waaye na ko baamu ci waxtu wa na ko wóor ne bu fekkoon ne julli faras da ko rawoon mu di ko fay nag julliwaale ci sobe ba sëlmal door koo fàttaliku ko it du ko baamu ci sobe fàtte ko ba sëlmal ba tey naafila ga du ko baabu faslu li ab dog la faraidu salaati faratay julli niyatu salaati mooy yéene julli ga almuayyanati gadiguñ ràññeel wa takbiratul ihraami ak kàbbaru armal wal qiyaamu ak taxawaay ba laxaañeel kàbbaru armal ba wal faatihatu ak jàng faatiha wal qiyaamu ak taxawaay ba laxaa ñeel jàng fatiha wa rukoo ak rukoo wa rafu ak siggi min hu ca rukoo ba wa sujood ak sujood xalal jabhati ci ab jë wa raf ak siggi ga min hu ca sujood ba wal i'tidaalu akuk yemoo wat tuma niinatu akuk dal wat tartiibu ak toftale ga bayna faraidiha diggante ay farataam wasalaamu ak salmal ba wa juloo suhoo ak jataayam ba allazi ba nga xam ne yu qaarinuhoo dana lëkkaloog moom day tàmbalee wax faratay julli yi ni ko wàññee fii nag fukk la ak ñeent bi ci jëkk mooy yéene julli ga te ràññeel ko ci yéene ja loolu mooy bu dee tisbaar day yéene tisbaar bu dee takkusaan mu yéene takkusaan bu dee timis bu dee gee bu dee suba noonu di yéen rek julli kese li ci ëpp nag doomi aadama bu ànd ak sagoom lu muy def rek dana ko di yéene kon jër lu mu cay jax-jax yi ci xelam naa yéenewu maam yéenewu ma moom daal bu waxee ci xelam ne yéene naa ji te fekk googa moom la doy na bu ci xelam ne yéene na maa julli gii rek na daal di wax allahu akbar mu sës ca fa saasa ba tey bu waxee ci xelam ne yéene na ma julli tisbaar ji loola doy na na daal di wax allahu akbar mu sës ca mbaa bu dee takkusaan mu ne yéene naa takkusaan ji te wax ko ci xelam bañ ko wax ci aw làmmiñam daal di wax allahu akbar fi saasa mu sës ca bu dee timis noonu bu dee gee bu dee suba noonu bu fekkee ne nag bu waxut ci làmmiñam ne yéene naa julli sàngam xelam day jax-jaxi moom daañu ko may mu wax ci làmmiñam ne yéene naa julli sàngam waaye bu ñu sañoon yéene moom kenn du ko tudd ndax rek lépp loo dogu ci def ko ci sa xol rek yéene nga ko loola doy na yàlla xam na ko te mësuñoo gis yonante bi mbaa kenn ci saxaaba yi mbaa kenn ci gaa yu baax yi muy jax-jaxi ci googu wàll mbaa mu di ko tudd noonu ci aw làmmiñam moo tax daal nga bëgg rek mu doyloo dogu ci xol bi fas rek daal di wax allahu akbar te bañ koo wax ciw làmmiñam farata ñaareel bi mooy allahu akbar bi muy njëkk wax ci julli gi kooku farata la ñetteel bi mooy bu wax allahu akbar jooju fekk mu taxaw ndegam mën naa taxaw waaye bu fekkee ku mën a taxaw la mu toog wax ko door a jóg kon du baax julli gi yàqu